préparatifu ghazwatu badrin di xare badar euh, ñu ngi woon ci gisoon nañu ñu ngi jeexale woon ci abu sufyan ibn harbin li nga xam ne moom moo yoroon njëgg waa Quraysh mi nga xam ne moo jóge woon Shaam tey dellu Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa euh, gisoon nañ ne jëloon na ay précaution wam ginnaaw bi mu yëgee ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi koy kar waaye gaawaloon na doxu caravane bi ba teel ak agsi njëkk agsi Badar bàyyi caravane bi ci ginnaaw ñëw foofu ci teen bi fekk fa Majdi ibn Amrin Majdi ibn Amrin ad-Damri fekk fa Majdi ibn Amr ad-Damri al-Juhani euh, mi nga xam ne nekkoon kilifay waa Juhayna euh, euh, ginnaaw bi nga xamante ne nii falafa Basbas ak Adi ibn Abi Zarba al-Juhaniyaani radiyallahu anhuma ñëwee woon ci ndigalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir ñu xoolal leen ñu xoolal ko fan la abu sufiyaan ibn harb ak njëgg mi fan lañu toll ñu déggoon ñaari jigéen yooyu doon xuloo ci seen benn bor kena njëgg mi suba walla ginnaaw suba lay ñëw ñu dem àgge ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon nañ ne ginnaaw gi fa la abu sufiyaan ñëw bi mu laajee majdi al juhani mu wax ko ne ko gisuma dara yëguma fi dara repéré wu ma dara loo xam ne lu anormal la sauf que am na ñaari waru ñaari warkat yu fi jaar daldi yësal seen gëléem ci tund ngay gis ñëw root daldi dem waaye Saxr ibn Harbin di Abu Sufyaan eh, dem na fi ñu yësaloon seeni gëléem daldi toj neefare yam fa fekk gis fa nawaa min di saalu tàndarma mu ne wallahi haadihi la alaifu yathriba ne waat naa ne lii de mooy li waa yathrib di jox seen jur ji kon nag mu gaaw dàq jaar tefes daldi jóge foofu daldi rëcc dem euh, foofu lañu yemoon euh, imaam ibn isxaaq ñu ngi ne woon ci riwaayaam yi nga xam ne defoon nañu taxriij yi defati ko defati ko bi nga xamante ni dañ ne woon dañuy gis léegi côté Quraysh ak yeneen ci bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi abu sufiyaan ibn harbin yégée ne nag danger bi jege na këni ñi fi jaaroon ndaw yonent bi la aleyhi salaatu wassalaam ndax yasrib lañu jóge te li ko wone mooy seen neefare yi gëléem yi mu daldi teggi badar badrin ci bërëb boobu daldi koy teggi jël côté ouest ca côté tefes ga daldi rëcc ah, kon loolu la woon waaye nag Quraysh yi ñoom ana naka lañu mujje fañ leen bawoon gisoon nañ ne waa Quraysh ginnaaw bi Damdam ñëwee ibn am Damdam al-Ghifari ibn Amrin al-Ghifari mi Abu Sufyan yónni woon doon ko wax mu alerte waa Makka ba mu déggee ba mu njëkkee dégg ci nit ñu koy kar gisoon nañ ne comme ni imaam al buxaari raxmatullah alayhi solo kene abu sufiyaan ibn harbin abu jahl ibn hisham afwan abu jahl ibn hisham jaala yastanfiru abu jahl ibn hisham dafa wër ci waa quraysh kër gu ne mu dugg fa pinc mu ne mu dem fa grand place bu ne mu dem fa di mobiliser les troupes te naan adriku dab leen ayrakum seen njëgg mi gisoon nañ ne kilifaay Quraysh yi génnoon nañ ginnaaw ba Umayya naree bañ mu fexe ba yëy nopp bi ba convaincre ñoom nag gisoon nañ ne ginnaaw ba ñu ragalee tamit li xew seen di ginnaaw ci waa Banu Kinaana ñi nga xam ne dañoo amoon ak ñoom problème euh, qad tabadda lahum iblis iblis daldi ñëw daldi yor forme Suraaqa ibn Maalik ibn Ju'shum radiyallahu ta'ala anhu da taayoo tuubagul wa kaana min saadati Kinaana moom mi nga xam ne dafa bokkoon ci kilifaayu Kinaana ak seen tribu bu mag bi mu ne leen bu leen am dara lu ngeen di ragal man maa leen resal seen ginnaaw dara du leen dal bu leen am dara lu ngeen di ragal luy xam ne mooy jóge ci waa Kinaana ah Quraysh dem gisoon nañ ne seen yoon bi troupe yu toll noonu nit ñu toll noonu ku leen yor di nga leen dundal am na lu ñu ci waxoon ci riwaaya boo xam ne imaam al bayhaqi raxmatullaahi aleyhi moo ko solo a doon wax ñi nga xamante ne nii ñoo leen doon rendil ci yoon yooyu bi ñuy génn foofu ki leen njëkk rendil mooy abu jahlin naxara lahum ashra mu ne abu jahlin mooy ki nga xam ne moo leen njëkk rendil Euh, ay giléem moom rendil na leen dix dix gëléem la leen njëkka rendil ñu jóge foofu euh, ñu continuer mu ne summa naxara summa naxara lahum Umayya ibn Xalaf bi Usfaana bi ñu àggee bërëb buñ naan Usfan sànq maa ngi naan kii banu ki waa Quraysh tiitoon ñooy waa banu Kinaana muy waa banu Bakr la mais Bakr waxoon nañ la ñoom seen maam day dem ba ci Kinaana looloo tax Suraaqa moom nekk kilifaay Kinaana man leen a kii ndax ñoom ñim ñoo bokk même tribu bi ndax Bakr ci waa Kinaana waa Banu Bakk seen maam yu kawe ci day dem ba àgg ci Kinaana voilà loolu précision la kon mu ne bi ñu génnee ah bi ñu àggee Usfan benn bërëb la yépp ay bërëb la naxara lahum Umayya ibn Xalaf tis'an moom mu ràlli lojal neuf gëléem redd leen neuf gëléem ñu daldi ci mën lekk ñun troupe Quraysh mu ne wana wanaxara lahum Suhayl ibn Amr bi Qudayt bi ñu àggee bërëb boobu ah kii di Suhayl ibn Amr moom mujj na tuub radiyallahu anhu daldi leen rendil diis ñu jóge foofu nag jëm ila nahwi miyaahil bahri fadallu fiiha ñu jaar ca côté fa géej gëne nekk fa wa aqaamu biha yawman ñu daal di fay toog bés bu bésub lum fa naxara lahum shaybatu bnu rabi'a tis'an shayba wa kaana huwa aydan min saadati quraysh wa kuffaariha nekkoon ci kilifa Quraysh yeeg yéefér yi daldi leen rendil neuf summa ginnaaw gi nag asbaxu ñu daldi xëy jóge foofu daldi dox ba xëy nag bil Juhfa bi ñu àggee Juhfa nag fanaaxara lahum yawma idin Utba Rabi'a ashra Utba di doomi Rabi'a daldi leen rendil dix gëléem foofu nag ñu àgg noonu muy aljuxfa nekk miiqaatu waa ahlul madina ñoom bi ñu àggee foofu euh, fala leen xabaar bu ruy daldi dikkal nag ñoom waa Quraysh ndax ah ban xabaar boobu mooy ban xabaar imaam ibni isxaaq raxmatullah ba léegi ci riwaaye yiñ gisoon mu ñu doon nettali nettali abu sufyaan ibn xarbin te waxoon defoon nañ taxriij boobu neewoon nañ li gën dëgër mooy xadiisun xasan la wala saxiix imaam ibni isxaaq mu ne wa aqbalat qurayshun falamma nazalu al ra'a juhaym ibn salt maxrama ibnul muttalib ibn abdi manafin ruya mu ne bi ñu àggee jox fa foofu nga xam ne fala leen ba rayele diis rendile euh, diis géléem Quraysh ñu daldi euh, am xabaar nag boo xam ne bu tiitlu la xabaar boobu mooy ban imaam ibn suf abu ibn isxaaq raxmatullah alayhi ne bi ñu àggee foofu ra'a ci la juhaym ibn salt ibn maxrama ibn muttalib ibn abdi manaaf ru'ya juhaym ku ñuy wax juhaym di doomi as-salt as-salt di doomi maxrama ibn al-muttalibi ibn abdi manaaf bokkoon ñii ci waa kër ñoo yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñoo bokk maam mais mooy Muttalib boobu nga xam ne moo doon frère freer la woon ci ñi nga xam ne ñooy maamu euh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam après ñu bokk ci Abdi Manaaf ñu daldi moom mu daldi gis benn gént mu gént benn gént ci biir gént gi dane inni ra'aytu fi ma yara na'im moom ci Euh, armée waa Quraysh la bokkoon bi mu ñëwee bi ñu agsee foofu euh, fala gént gént gi moom euh, Juhaym ibn Salt boobu lan la gént gi mu ne man de gis naa ci li nga xamante ne nii moom la ki boroom gént kiy gént di gis mooy gis naa ci gént lan la gis mu ne inni wa inni la bayna an-na'imi wal yaqzan mu ne leen nekkuma woon sax newuma woon ci nelaw yu xóot maa ngi nekkoon entre mooy kuy dajantu maa ngi entre an-na'im kuy nelaw ak al yaqzan ak ku yeewu te façon gént yooyu gént yu am solo la ci ñi nga xamante ne nii ñoom xam nañu firi gént surtout rawatina gént yi nga xam ne nit ki da koy gént ay bu fajar di waaju jot wala gént yoo xam ne yow dangay mel ni kuy sieste nelawoo bu baax te yeewoo nga gént moom mu ne lu mel noonu na woon nag nelaw moo nelawu woon complètement waaye yeewu ma woon complètement lan la gis mu ne leen id nadartu ila rajulin qad aqbala qad aqbala wa maahu ba'irun la nee na man daal ci gént gi dama gis benn waay boo xam ne ci kaw fas la war mu daal di dëgmal ba jege dal ñu di taxaw wa maahu ba'irun la ci kaw fas la war waaye mu ngi yoraale benn géléem di ko wommataale summa qaala mu ne waaye ne qutila Utbatu bnu Rabi'a wa Shaybatu bnu Rabi'a wa Abul Hakam bnu Hishaam wa Umayyatu bnu Xalaf wa fulaanun wa fulaan fa caddada rijaalan mimman qutila yawma badrin min ashraafi quraysh mu ne leen oh waa ji daal bi mu agsee xam na lan la wax dane qutila rey nañu lépp ci gént gi Utba ibn Rabi'a qutila rey nañu Utba ibn Rabi'a Utba ibn Rabi'a de daal dinañ koy rey Allahu akbar wa Shaybatu ibn Rabi'a frère tamit di Shayba rey nañu ko falayem mu ne déedéet wa Abul Hakam ibn Hisham Abul Hakam ki ñu naan Abul Hakam di doomi Hisham ñu gën koo xam ci Abu Jahl moom itam rey nañu ko wa Umayya ibn Khalaf ak Umayya ibn Khalaf rey nañu ko moom it wa fulaan di nekk fa nag di lim ñeen lim ay ñu bari nag ne diw ak diw ak ñoom ñii ma lim ak diw ak diw ak diw ñoom ñépp ray nañ leen waa ji daal loolu laa gis ci gént bi waaye yemul foofu mu ne fa addada mu daal di lim rijaalan ay góor yu bari mimman qutila yawma badrin ñoo xam ne rey nañ leen bésu badar min ashraafi qurayshin ci kilifaay qurayshi moom Juhaym ibn Abi Salt ba léegi muy continuer di nettali waa Quraysh ñoom Abu Jahl nag kilifa Quraysh yi di leen nettali géntam googu mu gént bi ñu àggee Juhfa foofu utali Badar te àggaguñ mu ne summa ra'aytuhu daraba fi labbati ba'iri mu ne waa yi ginnaaw bi mu limee ñooñu ne rey nañ ñi ma gis ko mu daldi dóor jaasi la yor daldi dóor ci baatu géléem gi mooy fi ñuy takk caq yi mooy labba fi ñuy takk euh, caqu géléem yi mooy am xar rek boo gisee gaay yi bu dee ñun suñu dëkk da gis gaay ay ay ay ay téere la ñuy takkal wala ay ay ay cloche clang yooyu takk ko ci baatu xar mi yooyu nag géléem yi daa am tam ñu doon takkal ci seen baat yi nee na waa foofu la dóor mujj bi mu waxee ne ñii la rek ginnaaw mu dóor foofu mu ne bi mu ko dóoree deret bi génn rek summa arsalahu rek mu dóor jëleen gi dàq ko mu dugg ci biir fuulu waa Quraysh mbooloom Quraysh mi fiñ nekk armée beg yooyu fil askari mu ne fama baqiya xibaa'un min axbiyati al askari illaa asaabahu nadhun min di min amul benn tànt amul benn campement boo xamante ne nii keroog troupe nekk lu dul gis na ne ci gént gi dereetu gëléem googu bi ko waa ji tibbee tudd ñi ñuy rey ñi ñu rey ñépp ba pare fëgg ci baat bi dóor ci jaasi dàq ko mu utali foofu amul benn ci tànt yooyu lu dul deret ji laal na fa deret ji sar-sari daal di fay laal waaye nag loolu mooy gént Juhaym ibn Salt mu ne fa balagat aba jahlin abu jahlin nag daal di yëg information boobu que ne Juhaym ibn Salt nee na lii la gént gént gi daal di agsi ci moom fa qaala abu jahlin ne wa hada aydan nabiyun axar min bani al-Muttalibi saya'lamu ghadan man al-maqtul in nahnu iltaqayna abu jahlin gaa fekk ko fi mu toog ne ah, abu jahlin Juhaym ibn Salt de ibn Maxrama ibn al-Muttalibi ah, am na lu mu gént ne lii la gént wax ko gént gi ni mu dem abu jahlin ne waa yéen wa hada aydan nabiyyun axar waaye kii tamit beneen yonent la buy woote woote lu ak yonent waay ay bu ñu kenn fontoo ngeen naan yow yéen naka ngeen di gëme li kii nabiyun aaxar xam nga même wax ji la waxoon al abbaas ibn abdul muttalib bi nga xam ne ci la sëram di atika daldi gént gént gi mu géntoon waa ji fay ñëw naan leen anan fero yàlla xudur li masaari'akum fi salaat nee woon na al abbaas yéen yéen daal gërëmu ngeen seen góor ñi di yonent yonent ñu naan déet seen jigéen ñi yonent yonent lu même wax ji lay wax sultan ku fi wax wax yoo xam ne ay gént yoo xam ne day tiit loo waate wala yu mel noonu te Abu Jahl nag da koy def moom loolu la gëm moom loolu la gëm ne lii du dëgg mais tamit double euh, objectif la mooy tamit ñi naroon a tiit ci troupe ak ñooñu mu dalal seen xel moo tax mu ne wa hada nabiyyun aaxar waaye kii itam beneen ku neen ku yonent yonentu la moo nag bu nee nabiyyun aaxar mooy pour ironiser le tooy pour kókkali ay wa hada kii de nabiyyun aaxar aydan kii it beneen yonent la min banil muttalibi bokk ci waa kër muttalib sa ya'lamu ghadan bàyyi ko ak géntam googu waaye bu subaa manil maqtuulu in nahnu iltaqaynaa dina xam ndax ñi mu ne moom la gént lim nu ñun di ashraafu Quraysh kilifaay Quraysh yi waaye ba suba bañ dajeeg jullit ñi dinañ xam ana kan mooy almaqtuul ana kan lañu rey bàyyi leen koo géntam mu yonentu yonentu <laughs> ah, loolu moo xewoon ci waa Quraysh foofu biñ àggee jox fa waaye yemul foofu imaam ibn isxaaq di continuer ba léegi raxmatullaahi alayhi wa an abi mu ne walamma ra'a abu sufyaan annahu qad axraza ciirahu arsala ilaa qurayshin mu ne abu sufyaan mi nga xam ne moom gis na fañ ko bàyyi woon daw na bërëcc bi mu defee manœuvre yooyu binnaaw bi mu gisee ne lii ala efu Yasrib la ñi fi ñëwoon fii ci teen bi dul ñenn lu ñoo xamante ne Yasrib lañ jóge te loolu mooy kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo leen yónni Abu Sufyaan ibn Harb daldi nag moom lañu imaam ibn Isaaq di nettali mu ne fa lamma ba nga wallammaa ba nga xamante ne nii nag raa Abu Sufyaana ba abu sufyaan ibn harbin gisee ne moom annahu qad ahraza ila ba mu gisee ne nag muccal na caravane bi mu yoroon njëgg bi mu yoroon marchandise alal waa quraysh ba mu gisee ne muccal na leen arsala ila qurayshin ci la yónni waa quraysh am ku mu fa yónnee am na ñoo xamante ni tudd nañ turu kooku waa imaam ibn Isaaq rahmatullah aleyhi en tout cas ci siiratum ni Hisham rahmatullah aleyhi moom tuddul kan la waaye boroom subulul huda war rashaad di as-Saalih ash-Shaami rahmatullaahi aleyhi moom daal dinay tudd ci subulul huda war rashaad fi siirati xayri xayril ibaadi sallallahu alayhi wa tudd na fa turu kooku mu ne arsala ila qurayshin qays ibn amri al qays mu ne ki mu yónni quraysh mooy ku ñuy wax qays di doomi imri al qays moom la leen yónnee ngir mu yóbbul leen yóbbul ko moom abu sufyaan euh, kàddoom yi nga xam ne moom la bëgg a yónni quraysh lan la leen wax moom abu sufiyaan ibn harbin mu ne leen innakum innama xarajtum li tamna'u 'ayrakum wa rijaalakum wa amwaalakum faqad najjaaha allah mooy yónnent bi simple na te matale na mooy daleen ne innakum dëgg-dëgg yéen waa Quraysh innama xarajtum da ngeen génnoon seenu génn Makka ñëw fii leen rekk ko ko waraloon mooy li tamna'u 'ayrakum da ngeen a bëggoon a aar li nga xamante ne mooy seen euh, euh, euh, nu mu seen caravane bi nga xam ne man Abu Sufyaan maa ko maa ko jiite woon looloo leen féndi woon ndax moom moo yónnee Damdam ngir mu dem yëgal Abu Sufyaan ne waa Quraysh ne nag seen njëgg mi mu ngi ci danger comme que looloo taxoon ñu génn mu ne leen nag looloo taxoon ngeen génn li tam naw ngir ngeen aar protéger irakum seen caravane wa rijaalakum ak seen góor ñi nga xamante ni nii mooy man Abu Sufyaan ak ñi ma àndaloon ñoom maxramatam na Nawfal ak ñooñu wa amwaalakum ak seen alal ci ay parfum ak ay soie yu ci newoon looloo taxoon ngeen génn léegi nag comme que looloo taxoon nag faqad najjaaha Allah demal yow Qays ibn Imril Qays bu dee ci waxu euh, as-Salih ash boobu comme niñ la ko tuddale sànq ne moom moo tudd euh, kooku ne Qays ibn Imri al-Qays la yónni woon bu dee ne nag comme que leen tax a jóg yëg leen ne faqad najjaahu Allah najjaahu Allah buur yàlla daal di nay sauver seen li nga xamante ne ni mooy euh, seen njëgg moomu léegi seen njëgg mi sauver na léegi li ma leen di digal man Abu Sufyaan nag kon farji'u dëpple parce que amatu ngeen fi ban seen raison de amatu leen seen nekk fii amatul benn njariñ ñëw di xeex si ñëw bokk da ngeen ñëwoon ngir aar seen euh, euh, euh, seen njëgg ak seeni nit ña ko ak seen alal loolu yëg leen ne buur yàlla nag daal na koy aar ba mbir problème amatu ci mooy ne rëcc naa man Abu Sufyaan kon nag farji'u dellu leen <laughs> waaye est-ce que waa Quraysh dinañu ko gise noonu est-ce que waa Quraysh ñoom pare nañ ngir dégg li nga xamante ne nii moom la leen Abu Sufyaan Eh, ibn Harbin daldi yónnee imaam ibn Isxaaq ba léegi di continuer mu ne bi mu waxee loolu fa qaala Abu Jahl ibn Hisham Abu Jahl ibn Hisham di Abu Jahl ne wallaahi laa narji'u xatta narida badran en tout cas ci riwaaye bi mu def lii lañ naan mise en opposition pour leeral mu ne wa kaana badran wa min mawaasim al-arabi yajtami'u lahum bihi suuqun kulla 'aamin mu ne Abu Jahl ne comme que moo woowoon wër ci Quraysh di leen dajale moom moom fii lay wane ne nag moom nekkul woon défendre njëgg mi rekk ko yóbbu woon waaye dafa bëggoon nag ah c'est l'occasion rêvée comme ni ñu ko waxe woon pour laaleeg jullit ñi nag wan leen nag suñu wextanu suñu wextan ak suñu dangar nag wan leen ko bu baax Abu Jahlin Abu Sufyaan de yónnee na maa taxoon ngeen jóg man rëcc buur yàlla rëccal na ma kon ñibbi leen abu sufyaan abu jahlin bi qays ibn abi qay ah, qays ibn imri il qays mi abu sufyaan yónni woon ñëwee wax loolu abu jahlin ne wallahi maa ngi wàcc yàlla laa narji'u fenn lañ dul dellu ma ne abu sufyaan lim la yónni yow qays dara lañ ko dul def ne ñu moom bëcc na waaw loolu mais nag delluwuñ farji'u bi wax dellu ñun delluwuñ wallahi waat naa ci yàlla laa nar ñoo duñu dellu fet xatta narida badran lu dul ñu àgg badar dem fa teenu badar danañ fa dem de mu nag wa kaana badrun lii abu sufiyaan dox ko lii mooy pour leeral badr badr lan la woon mu ne wa kaana badrun mawsiman min mawaasimil arab te lii waxoon nañ ko mu ne wa badrun te badr dafa nekkoon foofu mawsiman ab foire la woon min mawaasimil arabi bokkoon ci foiru arab yu siiw yi comme niñ gisa woon foire ya Ukaaz Majanna ak Zil Majaaz yooyu Badr tamit ci yooyu la woon mu doon ci foire yooyu nga xam ne moo doon am chaque année moo tax mu ne yajtami'u lahum bihi suuqun kulla aamin at mu ne dafa amoon marché bu mag bu fa doon am arab yépp di fa daje di joqantale ci wàllu commerce ay transaction commerciale di fa am foofu na ci ban kon abu jahlin ne wallahi maa ngi waat ci yàlla laa narja'u duñu dellu fen lañ dul dellu quraysh hatta narida batran lu dul ñu dem ba badar fa nuqiimu alayhi salaatan mu ne nag bu ñu fa demee foofu fa nuqiima fa nuqiima bu ñu fa demee ñu daal di fay toog salaatan trois jours lañ fay def trois jours yooyu dans quel objectif lañuy lañuy bañ a dëpp mel mooy di dissiper balaa ndax bon soldats yi dinañ wax loolu xur mooy waa Quraysh bu nee soldat nag nekkul dañ naan waaye arme bu ñu formé mooy guerrier yi nga xam dañoo jóg rek ne dañuy xeexi ñi mu ñi waa Quraysh ñooñu mooy troupe yi dina am ñoo xam ne nañ ne ah non non kon ñun amatul liñ fiy def parce que ba ñuy génn Quraysh lu leer woon dañoo génnoon ngir ndëgg bi te nag kii ñu waxoon ki ñu yónnee woon te jox ko njëgg mi muy Abu Sufyaan mi yónni woon dam-dam yónni waat na ne rëcc na mais kon ñun ana ana luñ fay def Abu Sufyaan Abu Jahl nag loolu nag la commencé bëgg nag leeral lan moo tax ñu war a dem Badar te bañ a li nga xam ne moom la Abu Sufyaan wax naan ñibbi de kenn du ñibbi ah waa léegi nu ñu fay def mu ne kon dinañ dem Badar. def fa fa nuqiima alayhi salaatan nekk fa trois jours bu ñu fa demee nag yii la ñuy def déglu leen man Abu Jahlin maa ngi wax fa nanxaral juz al juzur bu ko defee ñu daal rendi li nga xam ne mooy gëléem yi mooy ñu daldi di ci gëléem yi rendi leen fa noos xam nga ne lii moom mooy noos moom fa nanxara aljazur rendi ci géléem yi foofu wa nut'ima ta'am ña fa nekk ñépp ñun ñu lekk ba ba ba ba suur ku fa nekk ñu joxaale leer la jox gaay bañ xam ne waa Quraysh agsi nañ nag Badr nag wa nusqal xamr ñu daal li ñuy servir sàngara si nag di couler à flot wala wa nasqiyal xamra ñu daal di di di di di di nàndal nit ña ku fa nekk dinañ la nàndal sàngara ñun dinañ naan tat nàndal la ba nga ne tat ñu xam ne waa Quraysh ak si nañ que la fête waa loolu rek la mu ne déedéet wa ta'zifa alayna al waykat yu jigéen yi daal li ñuy wayal indi li nga xamante ne nag ambiance dugal ambiance nag Badr nag <laughs> ñu xam ne Quraysh Quraysh caaxaanul Quraysh wone fa seen kàttan ak seen doole bu ko defee ñépp xam na Quraysh agsi na mu ne wa tasmaa binal arab gis nga buñ defee lool arab yépp nag dinañu dégg mooy suñu jëf jooju ñu nar def dagg wuu moom kay amul kenn ci village yi walla ci dëkku arab yi lu dul li di ñu dégg wa bi masirina wa jam'ina te tamit arab yépp dinañu dégg suñu génn gi nga xam ne moom lañ génn Quraysh ak ni ñu génne ak ni nga xam ne doole ji ñu génne ak géléem yi nga xam ne moom lañuy rey par bés ak tamit bi ñu agsee Badr lañ fa lañ fa wane suñu force de frappe wana nag wa jamaay naa ak suñu mbooloo mi ñu mbooloo nekk benn ñépp ci Quraysh dajale di defandoo même mbir mi waaw akbar waa léegi ba ba léegi yii nii euh, bon affaire yi bon affaire yi nii bareegul jariñ quoi mu ne wa tasmaa bina al arab wa bi masirina wa loolu lépp xam nañ ko loolu mais léegi bu ñu la déggee pour pour mu ne fala yazaaluuna yahaabunana abadan mu ne bu ko defee bu arab déggee loolu fala yazaaluuna duñu deñati duñu deñ yahaabunana di ñu xof di ñu tiit di ñu ragal ñun waa Quraysh abadan ba faw léegi ndax affaire bi bari na xool rek même discours bi la koffaar yi tenir mooy yow dans quel but nga bàyyi nga massacrer sa sa sa une partie de de de population pour la pour wane naan damay wane euh, euh, kii de la patrie euh, force de la patrie wan ne ñun ñooy diw nañ xam ne suñu nation <laughs> ku leen tooñ di nga xam yow pour wane loolu nga jël risque massacrer lu ay nit abu su abu jahlin loolu la def mooy mais xamul ne ay moom du yem ci boppu boroom ay musiba bon ki koy taal moom xamul fan lay fan man na xam ne moo koy tàmbali mais bu mooywul musiba ba bu ñëwee moom lay njëkk raafal moo tax musiba kenn du ko taal Abu Jahl boo gisee dernière li mu wax nii ak li jiitu fil conducteur la mooy ne gis nga yëfu yëfu Quraysh nii dara yàlla amu ci même bu dee ne nee nañ ñooy temple kaaba gi ñoom ñoo ko yor yàlla ya fa ne ñoo ko yor déggoo fi benn ñu wax mbiri yàlla lépp al al mooy al bu doon tey moom lañ naan al ay fii bokk xam nga da gis ay nationalisme arabe yooyu nga xam ne taxawalul dara loolu du gañe tous affaire ñun ñooy waa diw yooyu noonu en tout cas au lieu jullit di wax yooyu yàlla du la jàppale que ça soit très clair inna lanansura rusulana walladina a walladina amanu fil hayati dunya wa yawma taqumul ashhad mu ne man buur yàlla man ñi may jàppale mooy rusulana sama ndaw yi ak ñi nga xam ne ñoo gëm topp seeni tànk moo xam fii ci àddina ak bés ba nga xamante ni mooy yowmal qiyaam te yàlla ñi muy jàppale di leen jàppale teg ci ñoom loxoy ndimbal mooy alladina in makkannaahum fil ardi aqaamu salaa wa aatawu zaka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur ñooñ la buur yàllay jàppale mais ay walla ñun groupuscule sàngam gars yi dinañ xam ne dañu seen moroom ñun kenn ñu laal c'est nous la nation peuple élu wax yu mel noonu buur yàlla du jàppale kenn ci kaw loolu jamais nekkal jullit ak loo man doon loolu moom xaanuun la xaanuun la muy benn règle la bu buur yàlla teg nee na man ñi may jàppale in mooy alladina ñi nga xam ne in makkannaahum fil ard buñ leen jàppandalee ci kaw suuf aqaamu salaa mooy ñiy taxawal julli di respecter waxtu yi charte yéeg lépp li mu laaj ñooñu laay jàppal wa aatawu zakat seen côté ñoom ak seen boroom muy julli ñu taxawal ko wa aatawu zakat beneen ndigal bi leen yàlla jox muy léegi nag li ñuy am ñu ci dimbali seen mbokk jullit ñi ñu génne ko ci wàllu alal ak am am azaka waaye du ñeem foofu ñuy répandre ci kaw suuf wa amarul wa wa e, e, e, ñuy digle almaaruf ñuy digle njekk ci kaw suuf foyer de tension bu am ñu fexe ci dugal ci seen loxo ngir mu fay képp kuñ gis muy waaja yëkkati ay ñu daldi di koy teg ci moom loxoom ngir ay googu mu bañ koo taal wa yanhawna 'anil munkar ñuy tere njombu téef walillahi aqibatul umur mujjantalu mbir yi nag ci loxoy buur yàlla la ne te buur yàlla nee na man ñi may teg nag mujjantalu mbir yi mooy alladhina yuq mooy aqamu salaa waataw zaka ñi julli di respecter mbiri ci waxtu yeeg ni ñu ko jàngale tey jox azaka moo tax ay xawmiye yi depuis les indépendances cariñul dara ay ay ay ay nationalisme pan panarabisme panafricanisme yooyu jariñul dara tous la jariñul te sax mais looy def depuis mille cent soixante wala avant wala après cinquante ans après doxul dara mais xanaa nga war ko faa bàyyi seeti leneen bopp kon Abu Jahl gis nga ñoom it c'est pareil mooy ne affaire divin amul amul même bu dee ne moom la ñu doon mbubboo yim fi wax yi ana lan moo fi lan moo fi jëm ci wàllu yàlla ñun dinañ dem. du duñu dëkku fer ñu foog lu ne la yox mu ne dañ fay dem dinañ dem Badar des fa ñetti fan fanan xaral juzur al jazur daal di rey jëléem yi reengi leen ngir noos wa nut'amu ta'am joxe lekk wa nusqal xamru ñu servir ñu li nga xam ne mooy sàngara ji di kuré à wa ta'sifu wa ta'zifu alayna al mooy mboolem caaxaan yépp la yi di ñu wayal te ku wax way yii moom njaaloo sorewuf ak jaxasoo beeg yu ne wa bu ko defee nag arab yépp daal di ñuy bi masirina ak suñu dox bi ñu dox suñu marche vers wa jam'ina ak suñu mbooloo mi nga xam ne armée bu ni tol amul kenn ci arab yi ku masa ku masa dajale armée bu tol noonu bu ko defee nag bu ñu déggee fala yazaaluuna duñu den yahaabuuna na parce que sa sera dissuasif ça sera dissuasif ñii dootuñ kenn dootul dootuñ deñ nag bu ñu xalaatatee Quraysh dinañ ko xalaat ak seen fukk xel bala ñuy xalaat def ñu lu dul moom wala kenn ko bokku ci ñun ba pare nag ñe leen famdu man Abu Jahl li ma leen wax famdu aywa wuy leen jubali leen Badr kenn dégluwul Qays ibn Abi Qays ibn Imr al-Qays ibn Abu Sufyan de yónne kenn way dëpp ñu fen famdu yéen waa Quraysh dem leen waaye nag loolu la Abu Jahlin wax mais comme que Quraysh tamit am na ñoo xam ne boroomi fulla lañu euh, ñoo d'accorduñ ci li Abu Jahlin wax ndax seet complètement faux euh, am kenn ci ñooñu nekkoon kilifa daal di jóg wa qaala al-Axnas ibn Shariq ibn Amr ibn Wahb al-Thaqafi mu ne wa kaana xaliifan li bani Zuhra moom nag dafa newoon alliéwu waa banu Zuhra wa hum bil Juhfa ñu ngi foofu ba léegi ci Juhfa gis nga Juhfa la fa xew yépp wax nañ la bi ñu agsee ci la leen Utba ibn Rabi'a daal di reen di la diis gëléem ñu naan déet euh, ibnu salt dal fay gént gént bu ngi mu gént abu jahlin dóor ko ci mooy fule gént gi sànni ci poubelle bi këne ci moom itam beneen yonent la bu yonent lu yonent lu ci waa banil muttalib ñu newati fa ki abu sufyaan yónni di qays ibn abil eh, ibn daal di ñëw wax leen ne leen nee na rëcc na dellu leen abu jahlin jóg ne kenn delluwul laa narji'u xat wallaahi laa narji'u fenn waat naa ci yàlla fenn lañu génnul wax li mu wax yépp ay dinañ dégg ak yooyu arab yi dinañ dégg doodu deñ nag di ñu ragal ba faw abadan al Axnas ibn Shariq ne aliyewu waa banu Zuhra ne yaa bani Zuhra qad najja Allahu lakum amwaalakum wa xallasa lakum saaxibakum maxramata bna nawfalin wa innama nafartum litamnacuuhu wa maalahu fajcaluu bijubnaha warjicuu fa innahu la xaajata lakum bi an taxruju fi gayri day'a laa maa yaquulu haadaa qaala faraja'uu falam yashhadhaa zuhriyyun waahid fa ataa'uuhu wa kaana fiihim mutaa'an mu ne kon al Axnas ibn Shariiq bi Abu Jahl waxee li muy wax moom mu jóg ne yaa bani zuhra ee yéen samay alliés yéen di waa bani zuhra ci biir mbooloo mi yéen laay waxal qad najjallahu amwaalakum qad dëgg-dëgg dégg nañ li ci abu sufiyaan yónni dégg nañu ko nee na buur yàlla daldi nay muccal na ko moom ak ñim àndaloon ak karamaan bi yéen nag laay waxal qad dëgg-dëgg najjallahu buur yàlla rëccal na lakum ñeel leen amwaalakum seen alal buur yàlla préservé na ko wa xallasa lakum saahibakum te tamit buur yàlla def na yéen ñuy saxat xoolal waxu ñi ñoom ay wa xallasa lakum mooy qad najja allah abu sufyaan allah la doon wax kii allah lay wax mais abu jahl moom neew fi di kii déedéet ñun daal wal fala yazaalu ñoo affaire ñii dootu ñu ragal ñu ba faw mu ne waxal la sa lakum saaxibakum te buur yàlla fexe na ba rëccal leen seen mbokk mi yéen waa banu zuura ci yéen la bokkoon tam bokk na ci li taxoon ngeen génn muy maxramata ni nawfal maxrama di doomi nawfal di seen doom yéen bokk ci yéen waa banu zuhra buur yàlla rëccal na ko ak seen alal te nag maa leen di wax man al Axnas ibn Shariq wa innama nafartum li tamna'uhu wa mala yéen nag dikku ngeen fii génnu ngeen armé wu jusqu'aux dents ngir xeex si lu dul ne li tamna'uhu ngir ngeen protéger moom maxrama moomu wa mala alal ji nga xam ne moom la yoroon jóge woon doon ñëw te Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñim àndal radiyallahu naroon ko kar looloo leen taxoon a génn ta loolu nag ñoom mucc nañu kon faj'alu bi jubnaha warña'u léegi yéen daal jël leen lépp gàll ma ku leen wax rek nee leen ñun al axnas lañ moom la lu ngeen ñu dara wax wax leen ko gis nga nañ leen traité de peu de de de ay tapet lañu ay lépp nag bàyyi leen man ma man ma ma supporté loolu grawul man naa ko supporté ni nañ ma ko wax jël leen lépp bàyyi leen jël leen seen kàddoog lépp bàyyi ma ak man naka noonu conséquences yu ci mën a jóge man al Axnas ibn Sharikh maa koy endoos warji'u te nag dellu leen Quraysh bi ngeen jóge fa innahu ndax dëgg-dëgg nag laa xaajata lakum bi an taxruju fi ghayri daya amul benn amu ngeen benn benn besoin amu ngeen benn aajo waaye amu ngeen soxla ci dara ngeen di génn ci loo xamante ne ngeen di génn dem rey seen bopp ci loo xam ne amul amul leen lu ngeen ñàkk mooy ne du seen alal moo réer moom lañ nangu kidnappé ko jël ko wala seen mbokk lañ kii ngeen dem di xeex noonu pourquoi ngeen di xeex ci loolu di xeex pour xeex noonu am ngeen ci benn soxla voilà laa maa yaqulu hada dégg leen man al axnas li ma wax yéen waa banu zuura bu leen déglu li waa ji waxa ah, hada abu jahl mi bu leen ko déglu dégg leen man li ma wax te moom bu leen ko déglu ñibbi leen Quraysh <laughs> waa Banu Zuhra moom farajahum ñu takk seeni kaak seeni defaraat seeni tànt seeni lañ fa yoroon lépp daldi dem seen yoon mu ne nag falam yashhadha fekkewul Badar zuhriyun waahid amul kenn ci waa Banu Zuhra ku ci koo xam ne keroog euh, fekke na Badr fa lañu dëppe daldi ñibbi ñoom euh, waa euh, euh, Banu wa loolu la imaam Ibn Isaaq wax am na nag bon ci boroom Subulul Huda war Rashad moom daldi dinay tudd bi muy indi affaire bi moom nag da cee yokk ne illaa rajulayn bam des ñaar huma muslim ibn shihab az-zuhri wa qutila kaafirayn <coughs> mu ne euh, as-salih ash ci subulul huda wa rashad moom dane amul kenn ci waa banu zuur ak ko fekk bam des ñaari gaay ñoom ñoom dañoo mujj ànd ak Abu Jahl ànd ñoo ki nga xam ne mooy Maxrama mi ne woon seen allié mu ne ñoom ñaar ñooñu maam lañu ay kii lañu ay maam lañu ci euh, bàyyi cëx lañu ci Muslim ibn Shihab az-Zuhri voilà rahmatullah aley mu ne ñoom ñaar ñooñu fa desoon ci waa Banu Zuhra rey nañ leen keroog euh, mu ne nag waa Banu Zuhra ñoo nag bi ñu delloo moom ci euh, riwaaya bu euh, as-Salih ash ba léegi mu ne wa kaanu nahwa mi'a ñoom environ cent lañu woon waa Banu Zuhra kese ñoom environ cent lañu woon mu ne wa yuqaalu salaasu mi'a am na nag ñu ne trois cents lañu woon waxoon nañ la boo fàttale ko Quraysh bi ñuy génn am na ñu ne woon ay mille trois cents lañ am ñu ne neuf cents boo fàttale ko kon imaginer bu dee trois cents dafa deñ ci euh, mille trois cents mooy kon ay mille lañuy jege moo tax ñoom seen mujj entre neuf cents ak mille lañu woon waa Quraysh kon kantaa euh, imaam ibn Saad dinañ ñëw ci riwaay imaam ibn Sa'd bi pour àggale léegi Qays ibn Amr al-Qays mi ñu mi Abu Sufyaan yónni woon moom après ba mu déggee gis mbir mi ñu deme ñëw na wax liñ ko yónni Abu Jahl liñ jóg ni gaay bu kenn dem delluñ Badar lañ jóg wax li muy wax mu gis tamit al-Akhnas ibn Shariq li mu wax gaay topp ko nee na imaam Ibn Sa'd moom mu ne walaxiqa Qays ibn Imri al-Qaysi Aba Sufyaan fa axbarahu majii'a Qurayshin kanta Qays ibn Imri al-Qays bi mu déggee lool dafa dem ci Abu Sufyaan ah daal koy nettali ne ko ah Quraysh de lii lañu wax wax naa leen liñ ma yónni Abu Jahlin fexe na ba daanaka ñoom ñépp dinañ dem nee nañ Badr lañ jëm fa qaala kii ne Abu Sufyaan ba mu déggee li ko Qays wax mu ne waa qawma mel ni kuy jooy désespoir jooy ak ñàkk mën a delloo leen ndax moom it manu faa dem ndax dafa yónnee te dafa yor responsabilité caravane bi fa demoon moom kilifa gi mu man na fexe ndax bul fàtte ne Quraysh amuloon benn kilifa kilifa yu bari lañoon te Abu Sufyaan kaana muta'an fi Quraysh dafa ne woon kuñ fa doon dégg mais comme que dafa yónnee c'est vrai nga yónnee ñu ne fa benn presque benn la mais bu fa newoon bu bokk ak yónnee gi mu yónnee mu ne waa qawma mel ni kuy jooy ñoñam waa Quraysh hada wallahi man de Abu Sufyan xam naa ne li tax waa Quraysh bañ a dem amalu Amr ibn lii moom jëf Amr ibn Hisham te mooy kan mooy Abu Jahl yaani Aba Jahl kon nag loolu la woon ah bu ñëwaatee ci riwaaye imaam ibn Isxaaq bi raxmatullaahi alayhi ba kon <coughs> waa banu Zuhra ñoom ànd nañu dem ah, ànd ak al Axnas ibn Shariq kite foofu àgguñ Badr imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi ne falam yashhad badran min haatayni alqabilatayni ahad muy avant boobu mu ne imaam ibn isxaaq kon imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi ne buñ ñëwaatee ci riwaayam mu ne kon ñoom waa banu zuhra ata'uhu ànd dañoo topp ki nga xam ne mooy al axnas ibn shariq wa kaana fihim te dafa ci ñoom muta'an koo xam ne kuñ doon topp la di ko déggal mu ne walam yakun baqiya batnun min qurayshin illaa waqad nafara minhum naas mu ne quraysh fàttalekul ne bi ñuy ñëw amul kenn ci waa néeg yi composé Quraysh muy clan Quraysh yi amul benn ci clan yooyu ku dul ne am na ay nit ñu jóge ci clan yooyu ñëw illa bani Ali boo fàttalikoo ba mu des bani Ali ndax bani Ali boo fàttalikoo ca début ba ñuy nettali mbir ma naan Abu Sufyan bi muy yóbbu di dem Sham ak alal ji alalu ñépp waa Quraysh fa newoon ba mu des waa Banu Ali ñoom seen alal bokku ci woon moo tax ñoom ils ne se pas concernés bi Abu Sufyan Abu Jahl naan gars yi nañ leen dem euh, euh, daal di euh, défendre seen alal mu ñoom jamono ndax du seen alal amul seen alal amul kenn ku bokk ci ñoom ko àndoon ci caravane bi moo tax dem ak waa mu ne ak waa Banu Zuhra ak waa Banu Zuhra ñoom. amul kenn ko ci ànd te amaana nag waxu imaam ibn Isaaq bi ndax xadiis bi moo gën wér mooy li gën dëgër que ni amul kenn ci waa Banu Zuhra que waxu imaam Abu Sa'd Abu euh, Ibn Sa'd bi ñu waxoon que ni ñaari góor ci waa Banu Zuhra rek ànd ak Abu Sufyaan dem Badr ñu ray leen fa amaana nag waxu imaam ibn Sa'd bi en tout cas moo gën a dëgër que amul kenn ci ñoom sax ku fa nekk falam yashhad badra min haatayni alqabilatayni ahad ci waa banu Zuhr ak banu Adi amul kenn ci ñoom ku fekke Badr léegi kon gis nañ loolu sax duñ ko tudde défection ndax mooy la taxoon nga dem amul sulu nga ñibbi loolu na rek lañ def léegi nag Abu Jahl entêté na li ëpp ci armée bi ànd ak moom léegi imaam ibn Isxaaq di continuer mu ne wa madal qawm rahmatullah alayhi Quraysh daal di jóge foofu Juhfa daal di continuer mu ne wa kaana bayna Taalib ibn Abi Taalib wa kaana fil qawmi wa bayna ba'di Quraysh muhaawara mu ne bi ñu dem continuer euh, après nag mu amaat beneen problème muy Taalib ibn Abi Taalib am nga taalib bii moom lañ doon dàkkantale mooy magu Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu wa ardaa asadullahi al-ghaalib moom taalib bi moom lañ doon dakkantale baayam moo tax ñu Abu Taalib baayu taalib eh, magu ñoom Seydina Jaafar radiyallahu anhu ak ñoom Uqayl ak ñoom Aqiil Aqiil Aqiil Aqiil ba Uqayl Aqiil Abi Taalib Euh, moom ci waa Quraysh la àndaloon ndax wax nañ la amul benn waa Banu Hashim di famille yonent mi alayhi salaatu salaam fekke nañ banam xeex ànd ak yé mooy am na ci ñoom ñu xeex ànd ak waa Quraysh taay gëmuñu woon euh, taalib bii nag ci ñoom la àndoon bon léegi mu ne ñoom nag dafa amoon benn discussion bu doxoon diggante moom ak kenn ci waa Quraysh ñoon ñu àndaloon ñoom Abu Jahl nag ñoo ñu àndoon fa qaalu léegi nag ñooñu mu amaloon discussion moom Taalib ibn Abi Taalib bokku ci Banu Haashim am ñu mu doon waxtaanal ci biir armée bi gaa ne ko wallahi laqad arafnaa ya bani Haashim wa in xarajtum maana an hawaakum maa muhammadin alayhi salaatu wassalaam fa rajaa ilaa makka maa rajaa ah, gaa yi muy waxtaan ñoom gaa yi ne ko waaye yow ma ne gis ngeen yéen waa banu haashim yéen lañuy wax ñun ñii ñun ñun ñépp ci armée bi ñun ñépp xam nañ ne même bu dee dangeen ànd ñun nii wa in xarajtum maana même bu ngeen ànd ñun ne dangeen di xeex jullit ñi yéen xam nañ ne yéen seen penchant seen bëgg-bëgg seen lépp ma am muhammadin muhammad seen mbokk mi nga xam ne ci yéen la bokk waa banu haashim moom ngeen àndal eh! léegi nag biñ ko waxee loolu taalib mer farañaa taalibun ilaa makka moom mu def défection dem yoonam am ñu mu àndal ci waa banu haashim ñoom ñoom bariwuñ ci am ñu ci àndal mais du ñépp a dem ndax dinañ gis ne al Abbaas ibn Abdul Muttalib nekkoon frère Haashim euh, Taalib mii moom fekke na Badar xeex na ànd contre jullit ñi ànd ak yéeféer yi moom mu daal di dëpp moom Taalib daal di dëpp kon nga gis ne Quraysh nañu génne gaa yaa ngi am nañu ci dëpp mais fa la dëpp gi yem kon loolu nag moo xew ci waa Quraysh kon gis nañ ne ñoom ah mbir màngook Quraysh foofu nag la mujje ñu continuer seen yoon waa Banu Zuhra ñibbi nañu loolu leer na Taalib ibn Abi Taalib ñibbi na ak quelques personnes Abu Sufyaan ginnaaw bi leen Abu Sufyaan yónnee ne ñibbi leen ndax kat li taxoon ngeen génn dal dinay Euh, fàggu mooy dem na deñ na problème amatul ñibbi leen <laughs> waaye Abu Jahlin fexe na ba yóbbu gaay yi kon loolu mooy côté Quraysh léegi nag ñu ñëw ci côté yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ñoom fi ñu fi ñu yemoon ci ñoom Euh, a salaatu wassalaam wa radiyallahu taala an saxaabati ñoom ñu ngi yoon fekk ñu ngi woon fi mu yónni woon bas bas ak Adi ibn Abi Zarba imaam ibn Isxaaq di ñu nettali loolu ci riwaaya yi la waxoon ba léegi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bul fàtte ne waxoon nañ la ne imaam euh, Ibn Isaaq parcours étape yonent bi alayhi salaatu wasalaam fi mu jaar yépp keroog bi muy dem Badar yépp lu tudd waxoon nañ la par souci d'économie de temps ak yooyu duñu tudd duñu dugg comme moom ni mu def faram fàcce bërëb par bërëb mu ñuy continuer noonu romb bi mu ba romb tuddaali na ay bërëb yu mu romboon foo xam ni seen tur la ñu yor tur ya